بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo te di leen balwaq di leen balaq ni nga xam ne noonu la ko mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman di defee rek ci weeru koor bi fas yéene ànd ak bis bu nekk ci waxtu wi ci béréb bi fas yéene dalal kenn ci borom xam-xam yi jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne jàng nañ tànn nañ ko te fas yéene ànd ak yéen jàngat ko diirub weeru koor wi tey ji tamit dellusiwaat nañ dalal kenn ci boroom xam-xam yooyu nga xamante ne moom lañ tànn ñu fàttali rek mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy topp di ànd ñun di déglu waxtaan yi ci rajo yi ne mënees na ko déglu ci rajo Darou Moukhty FM mënees na ko déglu tamit ci rajo Dunia bu Mbàkke mënees na koo déglu tamit ci Touba Mbàkke FM mënees na koo déglu tamit ci Diso FM mënees na koo déglu ci Lamp FM mënees na koo déglu tamit ci Sud FM bu Mbàkke mënees na koo déglu tamit ci wall Fajri bu Mbàkke incha allah jant bi FM wala Ceeñar FM tamit incha allah ko jàllale koo xamante ne tamit yaa ngi fii. wala nga nekk bitim réew te bëgg ànd ak ñun waxtaan wi dugg ci liggéey bi rek xamle tuuti ci jaar jaari yi jëmm ji nga xamante ne moom lañu ñu dalal tey mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb bii nga xamante ne tànn nañ ko te mu nekk lu am solo ci dunduk ab taalibe lu am solo ci dundu ab jullit rawatina nag ab taalibe ki ñu dalatal tey mooy sëriñ Seexuna Lo xanaa ñu xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu xamlu ak xamle sëriñ Seexuna Lo moomu mi ngi jàngi alquranul karim ci ngaabu ginnaaw bi jànge jàngee alquranul karim ci ngaabu tamit la tàmbulee njàngum xam-xamam ci Touba téere yi nga xamante ne moom la njëkk a xamlu ci wàllu diine téere yooyu mi ko xamle ko fa ci Touba ginaaw ba la dem ci daara ju mag jooju nekk ndaam ñu xam ko ci al azhar bu sëriñ Murtada Mbàkke foofa la jànge ba am fa shahada al i'dadiya am fa tamit shahada asanawiya muy brevet ak baccalauréat yemul ci loolu dafa continuer ci xamlu googu ak di xamle ubbi jënn daara ci ngaabu di fa jàngale alquranul karim di fa jàngale tamit al ulum ash-shar'iyya xam-xam yi nga xamante ne aju na ci wàllu diine waaye loolu taxul mu bàyyi gëstu bi nga xamante ne mi ngi ko doon mi ngi ko doon def ci wàllu diine ba tax téere yi nga xamante ne Serigne Touba way na ko te mu aju ci wàllu diine téere yooyu yi ci ëpp moom mii tekki na ko ci làkk wolof lu mel ne tasawudi zixaar lu mel ne al jawharun nafis lu mel ne nahju qadaa il xaaji lu mel ne maxaaliqu niraan ak yeneen téere naka noonu tamit alquranul karim di tafsirul quranul karim moom mii def na ko ci lakk wolof euh, tàmbalee ko ca euh, ca njaal ci ca ca njaalbeen ba ca mujj ga kon def na tafsirul quranul karim ci wolof bind ko wala yaakaar naa ne jéego bu mag a mag la ci wàllu diine yaakaar na loolu faw moom ñëpp amel nañ ko ci ngërëm naka noonu tamit mi ngi def ay gëstu ci wàllu alphabet bu wolof maanaam euh, alphabet bi ni ñu koy bindee ci euh, xarafi alquranul karim yi ci xarafi wolof yi loolu def na ci benn gëstu yatu yaatu ci gàttal kon jëmm jooju mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee ànd ak ñun tey jii ñu jàngat tomb bi nga xamante ne kenn ku nekk ci ñun yittewoo na ko rawatina nag bu fekkente ne ab taalibe Seexul Xadim nga ndax loolu mooy lan mooy ay teggin ci yoonu murit ab murit naka la war a amee teggin ci digganteem ak boroomam digganteem ak ay moroomam digganteem ak ab sëriñam digganteem ak ay ci ab waxinam ci ak colinam ci lépp loo xamante ne mi ngi koy jëf yaakaar naa ne tomb la boo xamante ne yitteel na képp koo xamante ne ab murit nga xanaa ñu fàttali mbokk yi nga xamante ne ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane incha allah boo ko joxee sëñ Baye Dame Jaxate incha allah bu ñu ci waxtaan wi des na ci tontu bu fekkente ne laaj de bu aju ci wàllu fiqh tamit mënees na ko jox suñu bàyyi daam jaxate bu subaa ci alarba ji incha allah ñi nga xamante ne ñoo méngoo loolu danañ fi teew tontu ci laaj yi incha allah xam naa ne bu sëriñ bi noppee ci waxtaan wi ci mbooloo mi bu ñàkk ñoo xamante ne danañ ci am ay taxaw seetlu su ko defee su ko defee ñooñu tamit ñu jox leen kàddu gi kon lañuy def moom mooy dañuy jox sëriñ bi kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi rek ñu ngi nekk en direct ci majalis point org fi ne ci jamono ji ñuy wax ak yéen kon ñu jox kàddu gi sëñ bi xel na ko yàlla defal tawfiq te defal na assalaamu aleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyoo nuyoo bu tedd di ko teg ci loxo suñu kilifa yi nekk ci béréb bi mu di Serigne Cheikh ak ñi fi nekkal di ko teg ci loxo maam Cheikh Khady Mbacké di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te mu ànd ak wér ak tal ba fi mu bëgg a liggéey bi mu àggale ko fa di ñaan itam Cheikh Mouhamadou alxalifatul aam li taaifatil muridiya yàlla yàggal ko fi moom itam wéral ko di nuyu muassasatul wafa bi xuquqil iman muy établissement boo xam ne kenn du ko laajte ci senegal kenn du ko laajte ci Touba kenn du ko laajte ci daarul moxti te bu ñu waxee daarul moxti rek wax nañ tuuba ñuy taxawee taxawaay bu am solo boo xam ne lii rek la fi mag ñi nekke woon te moo di fu ñu toll di fàttalente ci lu baax béréb bu tedd bii ñu teew tey jii nag ñu fàttali ci tuuti rek importance bi mu am ci yoonu murit ndax ki ko sañ sanc muy cheikh Mouhamadou moo cheikh Ibrahima Faati kenn la woon ci sëriñ bi ñu bokkoon wayjur sëriñ Mbàkke Moor Anta Sali loolu it dinañ ci nettali rek loo xam ne lu gàtt lay doon dafa am ay mbokk yoo xam ne ay mbokk américain lañ ñuy gëstu ci yoonu sëriñ Touba bi ñu ñëwee ci gàttal rek ñu ne danañ def benn site boo xam ne dañ koy tudde daaray deqale ma ne leen lu tax loolu ñu ne daaray deqale ndax te daaray deqale bi ko sëriñ Mor di teg ci loxo sëriñ tuubaa la ko teg sëriñ Touba bi mu ci jàngalee ab diir dafa soppi njàngale ma am neneen lu mu ko tërale loolee nag ba mu ko soppee ay mbokkam ñoo ko ca jàppale kon Serigne Touba ku baax la waaye kenn gënu ko ay bokk kon looloo tax ñu ne gis ñu tuddee ko daa euh, daaray deqale muy sit boobu incha allah dañoo bëgg kenn ku nekk kon gis ca boppam bu wóor a wóor ak la nga xam ne moom la daara ji soxi ko woon foofu waaye yemut ci loolu rek ki ci béréb bii Serigne Touba da ko doyloo woon ba bi nga xam ne mu ngi génn di tukki ci tukkeem boobu préparé ko bàyyi ko fi mu sàmmal ko mboolem luy njaboot gi ak ndénkaan yi nga xam ne moom la ko foccaloon yépp loola it mu ngi continuer di feeñ mu assasatul wafa mi ngi ciy liggéey liggéey yu ama am solo tey jii nag dañoo ñëw ngir waxtaan ci mbir moo xam ne mën nañ ne mooy cëskal yoonu murit wala mën nañ ne mooy cëskal lislaam mbir moomu mooy man mooy ay teggin ci biir yoonu murit ay teggin ci biir yoonu murit nag buñ ko waxee moo di ay teggin ci biir lislaam danoo xaw a birëj lool loolu itam iteel ñu te muy lu am solo te moo di ahamiyatul adab al wolofi importance de la littérature wolof am solo bu am solo bu bindin ak waxin ci wolof ci làkku wolof loolu it ñu amal ci as gëstu soo xam ne dinañ ko ci sof bu waxtaan wi di wéy incha allah ci wàllu teggin yonent bi sallallahu alayhi wa moo njëkk a wax ne addabani rabbi fa axsana ta'dibi yàlla yar na ma rafetal nim ma yare kon suñ dee wax ay teggin te yoonu murit ñu ràññi leen ci sosuñ ko dañ koo yeesal ni ki nga xam ne Sëriñ Tuuba bi mu dikkee wootewu fi lu yees bu dem ngir dana ngir yépp ci lay àttewoo bu dee sëriñ si fi jiitu woon mu ne sëriñ soos yépp samay sëriñ dañu li nga xam ne moom la wéral feeñal ko muy beesal diine am na fu muy wax naan sa'altuhu kaw nii bihi mujaddida bila adan waxat kafaaniya dada diinan siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu mu ne maa ngi ñaan yàlla mu may ma ma doon ab yeesalkatu diine ci lu ànd takuk lor walla lenn luy te àgg muy fàttali ba tey ne diine joo mën a gis bu dul diineem ji muy lislaam yàlla gërëmu ko jeneen diine ju ñuy wax itam turwa lañu soppi waaye fa mu cosaanoo ca sayiduna aadama ba ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu ko yàlla tuddee lislaam la ko tuddee donte la sax booba am na yu ci des ak yuñ ci war a mottali ba bi ko yàlla waxee moom muhammad ne ko diine bis ni ki tey mat na mu ne diine jooju nag ci lañ fas yéene di yeesal man Sëriñ Tuuba waaye yamalewu ko ci boppam rekk da caa teg ne waliyahab zurriyatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tajtahidu nanga ma may ay njërëta ay sët yoo xam ne dañuy yeesal ngirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te buñ koy yeesalit bu mu doon ne li ci leen ci jur rek moo tax waaye nañ ci farlu ba àgg ci fa ci ñëpp àggoon kon ay teggin yonent bi di ñu waxaat ba tey sallallahu alayhi wa sallam ne maanaxala waaridun waladahu axsana min adabin xasan amul kenn kuy may doomam ak may bu gën ci moom ay teggin yu rafet kon doom boo amee la ngay fantewoo ngir bàyyil ko ko fa bu mu doon ay njëndi walla ay alal waaye na doon ay teggin yoo xam ne bu ëllëgee mu mën koo jariñoo jariñe ca ci kër yonent bi ba tey sallallahu alayhi wa mu mu jàngale fa njàngale mu gàtt ci teggiini aw ñam wala buñ koy jëfandikoo mu ne woon ngóor sa yaa xulaamu sàmmillaaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik ee yow ngóor si le ma ngay tudd yàlla te loolu yamalewu ko ci ñam wi rek nit ki lu muy def war na caa tudd yàlla nanga nga lekke sa loxo ndeyjoor nanga nga yam ci sa kanam muy loo xam ne nun ba nu gisagut addis it yàgg na noo sukk ci ndab ñu di ñu wax lu mel noonu kon Serigne Touba moo fi indi fànnu yarin woowu ci tudd yàlla am na ca xisa bu siiw bu ñuy wax muy Sëriñ Tuuba lu mu doon deflu ku ñëw boo yëkkatee jëfandukaay ga bëgg jëfandiku te waxoo bismillah Abdullah ibn Zubayr ma nga woon ci biir bi mu ñëwee xale yépp ne tisër kaw Abdullah ibn Zubayr moo ci gënoon a doon xale mu toog bi Seydina Omar dikkee ba agsi ci moom ne ko waaw yow lu la tee daw mu ne ko ndax damaa def lu may tax a daw mu ne ko déedéet mu ne ko ndax yoon wi dafa xat mu ne ko déedéet mu ne ko kon kay jàllal rek di xale bu ndaw Sëriñ Tuubaa nag ay teggin mi ngi ko teg ci xam-xam ndax xel xam-xam moo koy dundal te xam-xam boobu ci ngay mën a tàggatoo ba ay teggin làgg ci yow dafay faral di dellu ci boroom xam-xam boo xam ne dañ koy wax di kilifa bu ñuy wax Zarruq sëriñ bi dafa wax ne xam lu mooy jiitu boo xamee it na nga jëfe xam-xam bi ñuy jàngit nee na doon xam-xam boo xam ne danga nga ca yéene yow mi jóg di ko wuti fas yéene caa génn ci ak réer te mooy loo nekkoon te du noona kenn bañ la caa mën a tee delloo ñaareel ba na ciy jariñ bindeef yi kon na jàng lu baax loo xam ne dina am njariñ amal njariñ bindeef yi nay dundal xam-xam bi te moo di fu mu toll di ko waxtaane ak di ko fàttalente wala fii sax dañuy wax ne wuy bu tojut du ñariñ ku sàkk xam-xam ba noppi it na farlu ci lépp loo xam ne yàlla digal na ko ko na itam ci bàyyi lépp loo xam ne yàlla tere na ko ko ku am xam-xamit Sëriñ Tuubaa digal na la ngay tabe ci xam-xam boobu ndax nee képp ku am xam-xam ba noppi tabe ci eh, nayoo ci xéewal la waaye boo ci nayee yàlla dina la nattu lu jiitu ak faatu ku jóg bay sàkku xam-xam itam na wekk ka koy jàngal na fonk jumtukaay ya muy jànge am na juróom benn mala yu wax moom Serigne Touba ne nit ki buy jàng muñ war na koo jàng ci ñoom te moo dina mën a muñ a xiif ni gaynde na nangoo yàggee fa muy sàkkoo xam-xam ni am tan na xére ci xam-xam bi ak ka ko koy jàngal ni am xaj na lewete ni muus na mën a muñe bànneexu sëy ni mbaam xoox na mën a muñe ku koy toraxal ni mbaam sëf yooyu nag nit mënu koo def te du dafa muñ te nit ki bala moo mën a jariñoo boppam day fekk mu am ay teggin ba not bakkanam notaale itam ñeenti noon yi nga xam ne mooy àdduna te bu ci bëggee mucc eh, moytu xumbaay ci lu amul jariñ na daw saytaane di daw sàggan ak di koy nawloo boppam na daw bakkan te ab rek gaay ci lay gaañe nit na daw bànneexam te waxi caaxaan rek ci lay gaañe ko masa gaañ bànneex mii nag am na jumtukaay yu am ci jamono ji waxi caaxaan xëy na nit ñi jàkkaarlootuñ wala amatuñ jot di ko def waaye am na xeeti jokkoowin yoo xam ne la ca mën juddoo ci waxi caaxaan ak la ko mën duufal bari na lool muy téléphone yi ñuy jëfandikoo ak internet bi nga xam ne léegi law na te bari njariñ lool waaye nag mu am itam ay sikk ak ay loraange yoo xam ne kenn mënu koo lim li def yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk wax ne min xasni islaamil mar tarkuhu ma la yaani lu yoonam nekkut wala lu ko amalul njariñ na ko fa ne ñu ko dem seeti lu ko amal njariñ te tuub dellu ci yàlla mboolem loo xam ne lii am rëcc la woon rëcc ko te fas li des ci dund ñu wéyal ci li yàlla santaane ci wàllu teggin nag Serigne Touba dafa am lu mu ci def lu am solo te moo di téere boo xam ne dafay gàtt lool ñu di ko wax na ju xadaa il te mooy ngerum fajug aajo li ko taxoon a jógit mooy ay mbokki taalibe yu bëggoon ay teggin te téere yañ ko defoon tasaaroo lool bari lool neexut a jàngandoo wala sax duñ ko gis sëriñ bi tënkal leen jukkil leen ca loola jàngale fi it ne mbir mu man di doon fonk waxtu dañ ko war a def luñ mën a def ci la ca gën a néew ñu def ko la ca ëpp ca waxtu wa ñu dem defe ji ko leneen principe bi murit nag ak yaru murit ba ca jëkk mooy suufeel sa bopp jàpp ne yeyoo wóolu la kenn di màggale ba ca topp di sukkandiku ci sa bopp gëmit ne kenn warulaa defal dara lu mu la defal ak mbaaxam la wante du lu ko war kon ñaar yooyu ci la sëriñ Touba tàmbalee ay teggin ci yoonu murit te loolu képp ku ko def da nga neex soo bëggut daraja soxla wooye fi kenn loola koo dëkkat jàmm dana mën a am mu def ko nag mu law ci taalibe yépp Sëriñ Tuubaa mi ngi ñuy jàngal ne ay teggin la ca jëkk itam ba tey bokk na ca farlu mbir mooy sàkk bu mettee nga daw loolu du yëfi murit nee boo ca nekkee saa boo ca sonnee la nga cay wut dana la ca fekk daldi ne bunt boo ko fëggee bu yàggee ña nekk ca biir danga leen tànqal benn danañ la wax li ngay ut mi ngi fi wala amul wala lañu wax la ko mu am kon nit lu muy def na ca am fulla na ca farlu na bàyyi itam ay caaxaan ndax nit ki saabu bu bàyyee ay caaxaan danañ ko boole ci boroom xel yi ndax képp koo xam ne am xelam mat na du doon kuy doon boroomi caaxaan Sëriñ Tuubaa nee na ay teggin nit ki bu fekkee ne bis mu set muy def lu ko soob na xam ne saa su nekk lu tàggoo di dajeeg lu koy soof nee na ñaar yi du ñu gërëmandoo mukk muy bakkan ak yàlla nee na saa bu la sa bakkan gërëmee yàlla xarab na yàlla ci yàlla musal saa bu yàlla gërëmee bakkan xarab te bakkan loo yëkkati ne ko lii lu baax la ne dama koy teg mu ne la attanuma ko waaye boo jëlee loola coono ba nga ful ko ay junni ay junni ay junni yoon boo ko ko tegee lam la cay tegal mooy fan nga bëgg ma teg ko Sëriñ Tuubaa nee na ay teggin la ca jiitu itam lu ñuy def nañ ko samp ci dëgg ndax nee na lépp loo xam ne dëgg moo ko taxawal dafay des boobaa saa di taxaw mbir moo xam ne nag ay nar walla neen moo ko taxawal saa su néew lay taxaw te nee nit ki bu fekkee am na ay teggin dana ko suturaal ci aw askanam dana ko suturaal itam ci ak ñàkk xam xam-xam bu àndut ak ay teggin nit ki du ca mën a ame la muy sàkku bokk na ci ay teggin itam nit ki nay joxe te yàlla tax àdduna ci lañ nekk di ci jëf bi ñu yóbbu àllaaxira waaye nag luñ am ci ay teggin nee na bokk na ca ñu di ko dawal ñu jiitu àllaaxira nit daal bu fekkonte ne dañ ne ko àdduna li ci biiram a ngoog ay teggin tege na le te mënu leen a boole Sëriñ Tuubaa nee na na jël ay teggin tegginoo ko moo gën àdduna li ci biiram ndax nee na ay teggin boo ko amee la ci njëkk mooy koo dëkkal wala koo jegeel dana la dana la tagg te loolu bu dul dara it dal nam xel dana tax sori safara dana tax a jege àjjana Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ciy teggi nitam nañuy fonk waxtu di ko bañ a guddal te bañ a def li ñu xewal nga xam ne ñun ñëpp wala li ci ëpp moo nekk ci suñuy bopp buñ nee suba ci 9 nañ fi daje kenn ku ci nekk day bàyyi ba 9h demi. mu ne xam naa gars yi dix heures wala onze heures et demie lañ soxla Sëriñ Tuubaa nag nee ay teggin rawatina yii mu def ci nax gi na kuy door a jóg ak ku yàggee dox ñoo ci yem yiw wi ci nekk gis bu set boo ko yëree danga ci gis lu yees lu la jaj nee na ay teggin bokk na ca looy def na yàlla tax bul ngistal bul aaw li ngay jëf di ko yéem bul koy dégtal nit ñi ngir bëgg ci aw tagg foo toll itam del ñaan na mucc del laabiire nit ñi foo toll ay teggin nag da yërëm ki la fare ndaw wekk ki la farek mag ki nga maaseel nga jàppe ko ni sa bopp lu la war ci nit nga defal ko ko te war-war boo am ci keneen nga bañ koo sàkku ci moom am ay teggin di ko jëflanteeg nit ñi ba sax ngi koy jëflanteel amuñu ko yàlla mi xam nit de moo wax ne idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim waaye da caa ne wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du boo nekkee ak moom muy def safaan wala xamut bul xeex bul xuloo yow deel def lu baax la nga xam ci moom rek la nga am rek su la joxee safaan it jox ko lu baax nee na boo koy def day jekki-jekki te la gënoon a noonu doon sa xaritu benn bakkan ki la mag boo toogee ak moom wala muy kilifa mu ne nañ toog moom toogin wu yaru na toogin wa xeebu na toogin wa doon toogin wu monglu buñ sës ci moom te buñ dëgg mu rek taxaw di ko xool nee na noo bëgg nit ñi def la di leen def noonu boo toogee ci jotaay dal ne tekk bañ di geesu wala ngay yurndu lu ba lu nëbbu wala di yuqamtiku nee na loolu koo gis rek xamal ne ak coptee nga ca moom xamalit ne ak réere nga ca moom xamalit ne boroom xel mu woyof ma nga noona nee na nañuy sajj ab gis di xool ci lu ñu soxla te lépp loo xam ne xool ga mën nañoo jural sikk ñu bàyyi ko fa nee ak njàmbaar day nekkut ci di xeex wala di dëppante ay gobar ak njàmbaar ci gi mooy la mooy sajj sa nagu bët bañ cee xool lu neexut yàlla walla nga lem say tànk bañ caa dox luy jur bakkaar nee na bu ñuy baril am po bu ñuy baril ay ree bu ñu defit fu ñu toll di werante ndax ree ju bari nee na dafay rey xol kon bu ñu bëggee am ay teggin nañuy sàmm fu ñu toll di nekk ci melokaan wu wewu te bañ a bari ay ree nee na bul di saaga bul fayu itam kenn aw saaga nañuy noppi lu bari ndax nee na noppi sutura la ci borom tey wolof dafay wax ne bu wax doonee xaalisu gal noppi moom wurusu galam lay tudd buñ toogee ci jotaay itam nga bëgg a jóg bul ne bëreet di teqitaloo nit ñi wala ngay yëkkati pënd na nga mee bu ndànk ba génn kenn bañ a seetlu sax ne yaa ngi génn bu mbooloo toogee itam dajaloo nañuy moytu di fa nelaw ca biir mbooloo ma nañuy moytu itam di bëgg lekk bu bari nañuy sàmm itam sunu bopp sunuy cër itam muy loxo yi buñ cay jëfandikoo du ñu amalul njariñ nañuy dimbali képp ku ñu tane wala koo xam ne dafa sàkku ndimbal ci noonu nee na bu nit sàkkoo ci yow ndimbalit boo koy dimbali na nga ko dimbali ba noppi te bu ko ca tiiñal bul jógit di ko ca siiwal nit ku nekk war naa tàmmal boppam ak làmmiñam wax du baax ndax làmmiñ la mu tàmm rek lay wax lay wax te yonent bi sallallahu dafa wax ne ku gëm yàlla gëm ne bis penc dina taxaw nay wax aw yiw wala mu selaw nee na nit ki buy dox itam na ko itte tax a jóg waaye di tambaambaalu rek te xamut lu ko yëkkati loolu itam borom yi tekki du ko def nañuy sol lu jot bokk na ci ay teggin nit ki buy solu na sol lu sàng awram muy góor di jigéen melokaan yi wala critères yi nañ ko ci bàyyi xel mooy na jot bu mu xat bu mu yaraax bu mu gàtt nee itam yooyu yëpp mën naa am ba noppi am phénomène boo xam ne dafay jóge ca biti dikk fekk si fi ñi fi nekkoon muy ruggi ay tubéy di loo xam ne dañ koy faral di gis lu bari sol tubéy takk ko te sa baaraam lu ca jóg di beberu saa su nekk ak di ko xëccaat ci góor ñi loola itam bokkut ci melow teggi ni murit teggi murit bokk na ca di nuyoo lu la jamono tànqat lu mu la tànc tànc koo romb na ko nuyu faye faye ab nuyoo nag moom farata la waaye koo romb nuyoo ko loolu mooy lañ la digal booy nuyoo it nuyoo ba na doon nuyoo bu saafante doon ay bokk yu bëggante di ñaanalante ci biir nuyoo bi ndax loolu danay sippi ay bakkaar dañuy tere it nuyoo boo xam ne ca ay baaraam kii jël loxoom dóor ci kii jël loxoom dóor ci kële nuyoo boobu it nuyoo teggin nuyoo yoonu bokk na ci teggini murit béréb boo jëm wala ngaa dugg nga yëglu bañ ne la duggal nga dugg buñ ne laa dellu lit nga dellu te bañ a jàppal kooka dara bañ ko caa mere te xam ne xay na la muy def wala boog lam bañ nga gis ko boo ko gisoon mooy gën a metti fuuf dellu gi mu la delloo te dalaa jàppe boppam moo tax mu wax la loola nee koo gis mu tecc lu amut njariñ wala lu yéemewut nee na jàppal ne dafa ngokk nee boo dee wut àndandoo nag te bëgg a sàmm say teggi nee na ñi na leen fa baax muy ku dof ku iñaan ak ku bari ay mébét dof moom dalay bëgg a jariñ ba fa flor la nee bokk na ci ay teggi nit di bàyyil nit ñi seeni sikk bañ a wuññi sikk nit ndax nee na ku koy def yàlla dana wuññi ay sikkam nit ku nekk na nga seet ya ca moom booy wax nga wax ko ca te boo noppee ya nga xam ne mënee su koo wax wala du lu ko gënal nga maandu ca nee na nit ki yées ci nit ñi nag nee na mooy ñiy sikkalaate wala ñuy saagaante Sëriñ Tuubaa nee na nit ñi boo leen wegee ñu naw la boo leen xeebee ñu yàpp nee na fu ñu toll nañuy wax dëgg di bañ di wuute ab dig di bañ a wor ndax nee na kuy wax dëgg dana dem ba dëgg ga lu mu waxati yàlla ne dëgg la kuy wax ay naritam dana dem ba bu waxoon dëgg it wala lu koy nuru yàlla ne waxut dëgg te dëgg dafay yóbbu nit ki di ko baaxal ba tàbbal ko àjjana ay fenit dafay yóbbu nit ki di ko yéesal ba mu gën a kàccoor tàbbi safara wala iyaazu billah nit ki buy wax lu wax ja doon doon dëgg it Sëriñ Tuubaa la ay teggin bokk na ca na wax ja doon wax ju nooy wax joo xam ne ju xel nangu lay doon ba bu nit waxee loo xamut wala loo xam ne xëy na du noona bul jóg rek ne ko waxoo dëgg wala fen nga wala kàddu goo xam ne dafay tax nit ki yëg boppam nee na bu fekkee nit wax na loo xamut na nga ko ko waxee ci waxin woo xam ne du merloo kenn te dana ca mën a jàjj dellu si bokk na ci ay teggin itam fonk boroom xam-xam yi di leen seeti di leen liggéeyal ñu sàkku ci yow nga def ko loo jàpp ne lii seen bëgg-bëgg la nga di leen ca dimbali boo toogee ak ñoom bu fab toogu nekkee nga bàyyee leen ko boo toogee ñoom bu deew ñam la nga bàyyee leen ak la gën a xeme ca ñam ba Serigne Touba nee na nit ki bu bëggee teraanga bokk na ci ay teggin na ñeme coono bu méngoog la muy sax ay teggin bokk na ca di bañ a nay alal joo xam ne xamu koo ko fi bàyyi bu ëllëgee te lu mu ca def bu dee yow dana la fa fekk waaye bu dee safaana yi da nga ca am wàll nee na loola jërut di nay Serigne Touba nee na ku te ku tabe ku nekk ku jege yàlla la ab nay nag dafay sori yàlla sori àjjana bokk na ci ay teggini murit itam ngay teral gan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne gëm yàlla gëm yonent bi na teral ganam teral gan nag nee na na ko sargal berndeel ko jegeel ko sa bopp ñimeel ko sa bopp bégal ko ndax gan yomb naa mu ñël te balaa yàgg mu ay teggin bokk na ca bañ di neenal benn bis xëy bis ba bis ba so te amoo ca benn bind ci xam-xam nee na boobu bis bu neen la xam-xam mooy dundal nit di dindi ngumb xol nee na rawanteeg nit mi ngi nekk ci xam ak jëfe rek waaye du aw askan wala maam yu baax ku ko ca fekk nag man ko caa sàkkoo dana gën a yombal itam waaye loola dong du moom kuy sàkku xam-xam itam nee na ay tegginam bokk da ca foo toll di nafar wéeru ci yàlla ñime ab xiif dañ koy def nag ci ndaw ndax kiñ jàngal ci ndaw mu ngi mel ni yow mu raax bu tooy ñëw bind ci lu mu yàgg-yàgg boo demee fekk fa bind ma jàngal mag nag moo yow mu fekk paanu ndox nga rëdd ca fu sa loxo noppee jaar mu nee na ñooyam kii sàkku xam-xamit bu mu xeeb dara jënd bind nee na bis bu set lu mu jël lu mu tuuti tuuti na ko doyloo ndax nee na boo demee ci teen ci bind ba da nga ca fekk ay buum yoo xam ne ay rëdd yoo xam ne buum gu nooy nepp moo ko ca def yow ci sa jëmmi bopp tey boo demoon ñu jox la ngànnaay jox la mu xacc wala ñu jox la lu mu mën di doon ne la def ci màndarga mu mel nii da nga fa sonn da nga fa daj yoo xam ne doo ko ca mën a daj te ak buum gu nooy nepp moo ko fa def lam ko fa defe mooy lan nangoo muñ ak yàgg gu mu fa yàgg jaar kon li ñuy am ci xam-xam lu mu tuuti tuuti bis bu set nañ am lu ñu yóbbuloo suñ ko defee bu yàggee lu bari nekk fa kon bu ñu xeebati dara ci wàllu xam-xam fu ñu toll itam nañuy fuglu dee nañu koy fugloo itam mooy lu ñu xam lu muy néew ka bari ñu jëfe ko ca saasa te bañ di ko fa teg naan dañuy xaar ba jëmmi jamono ndax loolu màndargam texee di la wala yaasu billah ak xel mu xumaat wala fi dañuy wax ne ku dee dana bàyyi aw naal kon nañuy dimbali ku ñu tane nañuy tàmbal suñu làmmiñ wax ju baax bu ñuy dox nañuy dox lu ñor bu ñuy sol nañu sol lu jot te lépp loo xam ne nii naka sudul noonu la bu ñu ca kenn seen nit ku nekk itam bokk na ci ay tegg mu saxal wird muy jëf ju baax yoo xam ne moo ko tànnal boppam di ko def ci waxtu sàngam su waxtu wa dikkatee lu mu xat-xat mu def ko lu mu néew néew mu sàkkul ko boppam loolee dina tax bu ëllëgee su demee dina ko fekk bare bari ca kanam suñu borom mbokk muy jàppale nag ak xarit ca jamono jooja xawma waaye nee na moo gën a jafe nee na mbokk dëgg-dëgg mooy mbokk moo xam ne mën naa nangoo lor boppam ngir jariñ la mën naa nangoo ñàkk dara itam ngir nga am ko nee na loolu it nag bu la ko yàlla baaxee nattoo la ko na ko sàmm te bul tege luñ mënut bul ko gàntu itam loo man ciy teggin muy téereem boobu mu tudde Nahju Qadaa'il Haaj Sëriñ Tuubaa nee na yàlla na ko yàlla def mu doon téere boo xam ne fu ñu ko waxtaanee wala ku ko dégg wala ku ko jàng mu soppi la texeel la may ñu ci njëggal def ko mu di soppante ci sunu diggante def ko mu dégg jag ak ngëneel defal ñu ci barke fegal ñu ci alkande defal ñu ci ak saafarawu ak yegg ca yàlla may ñu ci àjjana sori ñu ci safara may ñu itam lu ñu xam ñu jëfe ko te lépp di jaamu yàlla defal ñu ci muñ bu rafet ay teggin daal kon mooy muñ kenn mënu koo am ci muñ te muñoo waaye yoonu murid nag dañ koo xame ay teggin lool waaye léeg-léeg loolu ñuy wax teggin dañ koy jëfandikoo foo xam ne eh, contexte ba du ko laaj léeg-léeg wala baat ya moo fay nekk te lañuy ñuy wax du fa nekk te baat yooyu lépp lu defar moo ko defar waaye nag it léeg-léeg mu am loo xam ne buy desit moo koy defar baatu ko séef luñu tàmm dégg la waaye dafa dem ba dañ koo woyafal ba kenn ku ci nekk looy defati bu dee caaxaan sax ñu di ca bokk na ci li ñuy wax texit te moo di nangul mag ak réewandem bokk na ci li ñuy wax jama-jama te moo di nangul nit ak mbaadoolam yooyu yépp nag di loo xam ne teggi ni murit nanguwu ko dafa sosu xëy na ci biiram wante doonutoon luñ ci xamoon ca ak njalbeen ay teggin daal bu ñu ko bëggee xam ci lislaam ci murit mooy ay teggin ci biir lislaam kon ci gàttal lii mooy li ñu doon jéemantu ci wàllu teggeen ci yoonu murit mu dëppaloo nag ak fànn googu mu bindin te ñaar yi dañoo bokk daanaka ba mënuñoo teqali ko te moo di bindin wala bind ci kàllaama wolof xam nañ ne lislaam mi ngi dugg ci Sénégal ci atum mille trente wala du ko sori bi mu fiy dugg it dafay fekk ay aada yu rafet yu baax yoo xam ne kenn xeexul ak jaasi ba dugal ko fi li ëpp ci nit ñi doon ay jullit daan binde seeni làkk arafi alxuraan yi waaye bindin wa da daan des bu baax a baax ndax kenn ku nekk na mu la juboo nga ko daan binde kenn ku nekk it fa nga nekk nañ koy binde bokkut ak keneen te na mu koy binde mën nañoo wax ne juróom benn téeméeri at l'islam jiitoo na ko diiney christianisme ci Sénégal biñ fi toogee ba teg ci juróom benn téeméeri at ci la tubaab bi tàmbali di ñëw te bañ fiy njëkk dugg si it ñoom woon xëy na ngir noteel moo leen yëkkati woon waaye feeñaluñ ko woon ca njëlbeen bi dañoo ñëw tàmbali di fi indi ay seeni marchandises di ko jaay di jël yi fi nekk ci yu baax muy loo xam ne xëy na ñun xamuñ valeur di ko yóbbuwaat ba ca yoon yu mujjee ci jamonoy ci lañ fi njëkk a yabal ab labbe boole kook ay sœur ne nañ ñëw fii taxawal si fi école boo xam ne dañ fiy jàngale wolof français lañuy ñuy jàng waaye nee nañ balaa ngay mën a jàngal nit ki saw làkk da koy jàng jàngal aw làkkam ba ñëwee it nag ñoom te la leen tax a jóg mooy nañu fexe ba évangéliser nit mooy seen diine jooju ñu lawal ko seeni aada itam ñu lawal ko waaye ci suñ biiri aada ci suñ biiru kalaama ci lañuy jaar ba def loolu ci at mu njëkk ma ci gore jàngal nañ fa juróom juróom ñeent fukki nit ay xale yu jigéen bañ mën a bind mën a jàng bindu wolof ci arafi latin loolee nag di dem ba ci mille huit cent vingt ci lañ njëkk a génne dictionnaire boo xam ne ay baati wolof la bind tekki ko ci français waaye ci arafi français lay doon wala arafi latin ak bambara amit baati wolof ñu binde noonu di ko tekki ci kalaam ak français loolu yëpp teewut suñu mag ñi ñu ngi jafandu ci arafi alxuraan yooyu di ci bind seeni soxla di ci taalif seeni téere di ko ci karmat waaye nag farlu ga nga xam ne moom la nasaraan bi am ba ñëw jàng dëgg-dëgg làkk bi génne nañu itam ci 1868 téereem naxwu boo xam ne naxwu bu wolof la tudd grammaire wolof da nga gis ay teqantal yoo xam ne dana leer ne lii su fekkee ne nun noo làkk wi itam ñii liñ ci bëgg ko si néew tax na ñu gën koo fonk kon ñun wala mag ña daan nañ ci bind di jëfandikoo làkk wi ngir di ci tekki liñ daan jàng ci arab waaye nag jëmmi làkk wi dëgg-dëgg lu ko saxal ak nañ koy binde ak nañ koy war a saytoo ba ñëpp bokkale ko loola moom ñële jiitu nañ ca bu yàgg yàgg loolu it li ko indi mooy mën nañ caa seetlu ne ci anati alxuraan boo koy seet dañoo am ñoom arab ñaar fukki arab ak juróom-ñett wolof nag buy bind dana soxla fanweeri arab ci arab ñetti maska lañ am ci wolof am nañ juróom-ñeent ba fukk ba fukk ak benn ci ay maska kon bu fekkee dañoo bëgg a jël ñetti maska bëgg koo tënk ci wolof mi nga xam ne juróom-ñeent la am kon loola bokk bari bokk na ci li nga xam ne muy indi jafe-jafe ci nit ki buy bind wolof ci arafi alxuraan léeg-léeg mu ciy am ay jafe-jafe ba léeg-léeg nit ci boppam sax dana bindal boppam bindum wolof waaye bu koy jàngaat faw mu nekk ca di nakk nakal kon loolu ab jafe-jafe la ci boo xam ne nañ ko waroon a tansiixee ba àndale ko ñëpp bokk ko loola manqué na ci bu baax a daan nañ ko jëfandikoo nag ci buñ daan jàng ci daara yi buñ daan fere ji sax da nga daan dégg ñuy wax ne giir siin dem na saba maanaam aswaat muy kàddu yooyu nga xam ne moog siin xëy na ñoo xaw a dell nu ñu leen di tudde ñu di ko xaw a wayaale naan giir siin dem na saba saba saba lañ ci jublu muy wane ne juróom-ñaar la muy siin ak siin su tooy ak tàddaroo ju tooy raza yi nag deel ju tooy ak yooyu yëpp kon li ëpp itam ci mbind yi ñuy gis ci wolof la ca ëpp ci diine la wala li ñuy bind ci bindinu alxuraan la ca ëpp diine la mën nañu wax sax ne daanaka yépp ci diine lay wax dina la ko leeral ci kanam yi ñuy gis itam ñu di ko bind ci wolof wala ci arafi alxuraan ci kalaama wolof la ca ëpp ay way lay doon waaye di ci bind wesar ñaare bariwul la ca wesar itam la ca ëpp tariyaax lay doon maanaam wàllum paj ci lay jublu wala lu deme noonu wàllu nettali ay jaar-jaar néewaana luñ koy bind am na xay na loolu tam gàllankoor la ci bindiin wolof mooy dañuy bind rek denc duñ ko tasaare ñaare waaye li ëpp ci nettali lu jàll wala démbi wolof wala démbi mbindum wolof wala démbi jaar-jaari wolof dafa am xeet wu ñu ko jagale bu ñuy tudde géwél wala gawlo ca mbind yooya am na ca ñoo xam ne firi nañu alxuraan muy ko mel ni sëriñ Muhammad Dem am na ca téere yoo xam ne jaar-jaar la ku mel ci wa ci way lu mel ni sëriñ Moussa ak mag ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon buñ seetloo itam jiitu gi fii làmmiñu arab jiitu tax na ñi nga xam ne bu ñuy way sax même bu fekkee jànguñu arab sax seen way ci nattalew arab lañ koy def donte la ñoo ngi koy def te yëguñ ko sax wante ci arab la ñuy peese seeni way ci wolof nag dinañ ci fekk xaaj yi noseyin yi benn muy ay nettali nettali boobu ñaari xaaj la benn bi ay xew-xew lay doon yu jàlloon muy cosaan beneen bi ay léeb lay tudd muy ay xew-xew yu ñu fent ngir di ci daan ci yar ak daan ci tàggat beneen xaaj bi moo di ay léebu léebu yooyu nag nit ñoo dem ca ngay xame seen pas-pas beneen xaaj bi mooy xam-xamu paj ak ay garab ci wàllu xayma daan nañ ci far lool ba sax daan nañ wayantoo ñaari bay ginaar fukk daanu lu mel ni boo boolee tànk yee ak tànk ginaar gi muy fukk di ko ci cax bi ci jàngalaale nit ñi wàññi daan nañ ko def ak xam-xamu diine bi nga xam ne daan nañ ko ci bind loolu lépp nag mën naa doon wax ju jori ko muy wesal wala mu doon lu ñu nose muy way waaye ci biir wayi wolof danañ ca fekk xeet yi ba ca njëkk mooy lan ñu jëkkal ma ko ak tuddin yi taas te dañ koo jagale rek jigéen ñi boobu nag mën nañoo wax ne sikk yee moo ëpp njariñ ndax li ca ëpp dañ lay gisloo sa bopp ngay xeeb ñeneen te fekk àgg koo fenn da nga am aw xew ñu ñëw fekk la fa di la jay naan la yaay bu matee yaay day dox ba jëkk nit ña di ko gis yaay bu matul yaay guddi lay dox xaj di ko kaw nga defe ne yaa ci nekk yàqte la nga yor yépp am na ci xeeti way bu ñuy wax kebetu kefetu nag lu ñuy wayantoo lay doon waaye ñaare dafay nasaxal lu ci ëpp bari na ci loo xam ne ci cosaan lañ koy waxe waaye sikkal diine moo ko taxoon a jóg nga dégg koy wax naan kaalaak kurus satalaak sikkim yaay booy bañ ko dama ko ragal kon mu am beneen itam bu ñuy wax taaxuraan boobu nag ci góor ñi la ëpp te it ci liggéey lañ ko daan faral di gise waaye dañoo mujj di ko dem ba di ko def ay nal muy doon am po am na ci ku doon wax rek eh, bàyyi góor gi sa laaxu ngoon bi jox ko say gone Sëriñ Fàllu ne ko déet da nga naan yaa rabbi zidni xayraati xam ne misaane bi ñëw na ba noppi te wax na ci wax joo xam ne ak ñaan la mu amal ko njariñ xewit woowu it ci wow ci murit lañ ko gën a miin ndax ba ca gën a siiw bokk na ca màggalu Tuubaa ku ko fekkewul tardé nga rapide commune car naas yaa ngay jëllaañoo yu mel noonu loolu itam dafay nasaxal lu baree bari la ko taxoon a jóg ndax nit ñi ba ñuy màggal si ay naas rek taxu leen woon a jóg rapide kese taxu leen woon a jóg toog di jàllaa loolu bu boobaa eh, wëlbati nañu ca lañu jublu woon am na ci itam xeetu wayoon boo xam ne ñu ngi ko daan wax kasak kasak boobu mbaar la daan doon nit ñi nekk ña ca doon ay jullit ñu di leen fa jàngal àdduna di leen fa wax la baax ak la baaxut ñu koo moytu am na ci benn boo xam ne rek ci kasak ñu di ko wax ne jommi naa jommi naa jomet jommi naa ñay wutoon ci guerre ñay war tuut na mbaa guerre ga rëy na lool dañ ko daan wax bi ci ñaax nit ngir nit koo xam ne war naa def na loo xam ne waroon na koo jombale boppam ñu di ko ko xamal ci ñay wu tong ci geer nga xam ne toogin wa rek tong xam nañ ne ñay du tong moom luy naaw lu tuuti rek lay doon muy picc moo koy def wala wu yoo weñ wala yu mel noonu waaye buñ nee ñay tong nag kon ñay wàcc na la mu waroon a def ba dem defi loo xam ne lu mu wërtoon a def la yooyu yépp nag doon yoo xam ne ci littérature wolof muy ëdëb wolof yi dañ koo bàyyi rek la tax muy saaw nag mooy dañ koo bindut yaxaluñ ko lu ci doon it ñu jël ko banaliser ko maanaam ñàkkal ko fayda te ñàkkal googu ñu ko ñàkkal fayda mooy dem ba ñàkkal nu noonu fayda mu am itam beneen xeetu wayin woo xam ne dañ koy tudde xaxar te loolu nit ku jóge fenn di sëy si feneen ñu di ko miinal di ko wax loo xam ne dañ koy wan ne ko fa nga jógee kat moom ñi nga bàyyi ñooyam waaye dañoo mujj yàq ko ba def ko ay saaga mu dem ba ak ak bokk di ci yàqu ay sëy di ci tas lu nekk di ci am loola itam ñàkk guñ ko ñàkk sàmm ak teg guñ ko ñàkk teg ciw yoon loolee moo ñu ko yóbbe léebu yooyu nag mooy lay wan nag wolof ñàkk gim ñàkk mànko ak feddigeewu gi ak naw gi kenn ku ne naw boppam ak ñàkk dimbulante gi nekk ci seen biir dangay dem ci wolof mu ne la njariñ loo fekke sama bopp ma la gënal du bañ naa la bala ngaa laax maye laaxal lekk kundobin rey samaam boo séenee luy ñuul dawal xeet yooyu yépp lim lay jàngal mooy buqat tàppet ak lan ak siis moo ne buñ xoolee day sëriñ Touba lam ñu doon jàngal ak lañ te mooy lañ yonent bi daan jàngal mu am ci it weneen woo xam ne mooy yéesati nag mooy dañuy faral di wax ne lu nekk ngay jëmbat toog ca kër ga ba mu des nit yonent bi lu mu ñu waxoon sallallahu alayhi wa laa yu'minu ahadukum xatta yuhibba li axi maa yuhib li nafsi nit ki du nekk jullit mukk li feek lim bëggal boppam bëggalu ko mbokkam ak ban ne woon nañu nit day du doonub jullit mukk mu fanaane vrai gaay te dëkkandoom xiif kon laax lekk ak laax jaay ak ban yàlla day mu ngi dimbali nit ni wala du dañ di dimbali ab jaam li feek jaam baa ngi dimbali mbokkum jaamam kon suñu xeeti léebu yii bu fekkee nose ko jaarale ko ci aw yoon seet ya nga xam ne tegtale ak njàmbaar di indi ak booloo di indi ak mànkoo di def ci xale yi ab yar di leen fonkloo mag di leen wekloo fonkloo am njàng kon fuñ man ne dañ faa bëgg a demit duñ mën a àgg fenn dem na ba ci xew-xew yooyu wala ña ñuy wax gawlo bu fekkee daa wuñ ko bind it dañ leen daan tëj ci nekk di leen ko jàngal léegi nag danga ciy bokk rek ku ca bokk te am xaalis bu xew xewlee nga ñëw waxal ko lu ñor waxal ko lu ñorut tagg ko ba jëndali ko ay maam yoo xam ne amu ko woon bindkat yooyu nag ràññee nañ ca sëriñ ahmadu dem bu sookoon ci tafsiram bu siiw ba sëriñ Moussa Ka ci taarix sëriñ Mbay Jaxate ci ñaax nit soxna Maymuna al Kubra moom itam ci soññaate ak ñaax nit ñi Cheikh Abdul Ahad Mbacke moom itam ni mu daan firee alxuraan di piriwin boo xam ne bu noppee boo mës a jàng alxuraan itam loola day def ci yow ak ay xikma yoo xam ne daan na ko wax ndax moom sëriñ Abdul Ahad am na menn mag mu mës a ñëw gëj koo gis lool dikk indaale ak yar ne ko ah, sëñ bi de yar bi dama la koy jox mu ne ko doo ci jublu mu ne ko Mbàkke xanaa bëgg nga dóor ba doyal ndax géej gi ma fi géej ak mu ne ko waa ji bàyyi leen seen caaxaan yi ñaari mag bu ku nekk nekkee ca la ko war ñu am jotug di gisee lu bari waaye fulle dañu war a am nag moo di saa buñ gisantee lu mu géej géej nañ mën a fexe ba mottali waxtaan wañ tàmbali woon danañ ci ràññee itam ci adab wolof yi ku mel ni Cheikh Souhaïbou Mbacké ci téereem boobu nga xam ne bind na ko bind bu njëkk bindaat ko bind bu gën a yaatu muy xuratul ak nim ci ñoŋale lislaam ak fiiraange gim ci wane ak farloom gim ci wane ñuy profiter nag ci occasion bi di ko ziyaar di ziyaare waale njabootam di ziyaare waale ñépp ci bisam bi nga xam ne ñu ngi ko koy defal ci jamono ji ñu toll te dundal ga it mooy di dundal la mu nekkoon ak lam doon jàngale te loola it lañ ko bàyyi woon danañ ci xam itam ku mel ni Serigne Hadi Touré mu am ci dénkaaneem boo xam ne bu am solo la doon ko dénk defe naa ne alhaaji Abdul Aziz naan ko sëtub dem ba bun na demal xeñtu sunna lu dul sunna bon na lu bon yow ba fa Serigne Mamadou Fadil ñoom itam fonkoon nañu wolof lool ba daan nañ ci jamante moo magam ci Cheikh Mamadou Moustapha am na wenn xasida koo xam ne ma nga cay wax naan in kunta za fiddatin bind moome bañ ko daan def defuñ ko woon rek di sànni kon ñi nga xam ne dañuy bind moom Serigne Fallou itam kuy sonn ci fànn googu la di ci yëngu di tekki mbindi naar yu bari ci wolof liggéeyu Serigne Touba bi it mu di ko tekki ci wolof ku mel ni itam Serigne Khalil Mbacké ak sëriñ El Hadj Mbacké bokk ci dëkk bi ñoom itam ku ci yëngutu mën nañoo wax ne li ñuy bind bokk na ci li nga xam ne kàgguyu jamono boo demee da nga fa fekk ci seeni mbind lu takkoo takku te lépp doon ci wolof mën nañ caa ràññi bu ñuy wax góor yàlla te muy wax ci jaar-jaar yi ci sancoon dëkk bi am na ca yoo xam ne mbind Serigne Touba la ñu def ko ci wayaat ko ci wolof am na ci yoo xam ne jàjj la ak ñaaxaate mu jëm ci jigéen ñi loolu di lu am solo xam ne bis bu ñu ko fonkee waaye nag lay tax mu mën a sax dëgg-dëgg mooy xeetu mbindin wi ñu xoolaat te mbindin wi am na mbindin woo xam ne waa ko ci jàppalante génne nañ ko woo xam ne fanweeri araf yépp génne na ko juróom-ñeenti masque yépp génn na ko ba tafsir boobu ñu doon wax man ci xuruf yooyu laa ko def yeneen yi ci des yépp it ci roox yooyu lañ ko bindee te li tax mu mat fonk te ñun buñ ko fonkul keneen day ñëw noté ñu ko mooy ñi ngi koy sobental xëy na muy mbindum sëriñ Xalil Mbàkke wala mbindum sëriñ Alxaaji Mbàkke waaye man de maa ngi ko gisee ci université bu nekk États-Unis bu nekk ci dëkk bu ñuy wax Chicago muy Northwestern University ñoom ca seen bibliothèque bañ yor seen mbind yi ma nga foofa ñu jënd fii téere yi yóbbu ko ba foofa ca seen répertoire yañ fa am mën naa ne liggéeyub Daaru Muxti bokk na ci la fa ëpp ndax sëriñ Abdourahmane Mbacke ci liggéey yu am solo yi ñu ciy def moom ci adab wolof yi muy téere arab mu di ko jàngale ci wàllu wolof lu mel ni maqaama ak yana demee loola itam di liggéey yoo xam ne yu am solo la ñoom boo demee am nañ seede yooyu yépp ma nga ñu garder amee ko kon liggéey boobu ñu ci njukkal di ci ndokkee li tam waa Darou Moukhty bu baax a baax ndax liggéeyub xam-xam la liggéeyub lislaam la liggéeyub yoonu murid gépp lañ ko defal te tubaab yi ñoom bu njëkk ba lañ doon def lee de la taxoon ñuy jàng wolof nee nañu woon dañoo bëgg ndax nee nañ buñ masaana ñëw dañuy wut ñu leen di tekkil wax ji ñu dem nag ñoom ba xam ne ñii leen di tekkil wax ji daal benn xamuñ dëgg-dëgg li ñuy di wax wala dañoo jubloo di leen nax ci lañu continuer nag di jàng làkk bi ba génne grammaire boo xam ne nii ci wolof bu ñu la ko tegalee yow doo ci mën a dindi dara ndax loo xam ne ña ngi ko defoon ci mille huit cent vingt cinq mille huit cent vingt huit jàpp 68 mu lay wax naan la baatu wolof bu tàmbulee baa mbootum baa ma cay tegu baa lay doon masalan bu ñu nee bar bi te yooyu dañ ko sàggane ba boo demee ci dëkk fu mel ni ndakaaru surtout dañuy bu ñu nee xar dañ naan xar ba fu ba lañ koy moomale nag ba fas ba oto ba lépp ba lañ koy moomale mu lay wax ñoom ñu lay jàngal fii ca jamono yooya naan la baat bu tàmbalee waaw waaw mooy doon bootum baatam lu mel ni waxande wa bu dee baat bu tàmbalee ga ga mooy doon toftal muy gaal ga loola teqantal yooyu ñoo ko ca am kon nañ gëstu jiwaat seen lii boole koog lu bees li fi nekk taxawu ko mën a jaar ca démb joojee ak la mag ngi doon dund ba mën a àgg fañ bëgg a àgg ndax diraasatul mawqi' muy jàng fi nga bëgg a dem barab bi bañ koy sanc ku baax ci ba mu dikkee di ko sanc am na ay tegtal yoo xam ne noonu lañ ko daan tegtale Serigne Touba ci boppam radiyallahu anhu ba mu demee di sanc ci Jolof dafa laaj ne nañ ko xoolal wet ku nekk naka lañ sanc eh, takk seeni néeg ñoom ay fuj lañ xam ci bawal waaye bañ demee foofu ñoom comme xamuñ fuj Serigne Touba ne nañ ma defal niñ def mooy mocc li te mooy takk ko rek mu sew wuti kaw Eh, lam ci jublu mooy ay nit boo ñëwee ci ñoom boo bëggee mucc ci seenu ay am ci seenu yiw mooy bu leen wax ne leen yaa leen gën nangul leen seen ngëneel ñoom itam boo leen indilee sa ngëneel danañ ko nangu loolee nag di ay jàngat yoo xam ne dañoo war a jàngat làkk bi ka Maodo wax te bañ koo jàppe rek mu nekk wasit woo xam ne dañ ciy tekki ak bi ci firi waaye ñu jàng ko bu wér xam lu nekk lam la daan tekki Sëriñ Tuubaa ci ay dénkaaneem ak jokk bokk rek da cee daan wax ay xikma yu am solo ndax dafa daan wax ne mbokk mën naa mbokkam waaye mënu leen a ñett na mbokk mën naa gën mbokk waaye mbokk mënta génn ay mbokkam nee na mbokk man naa ëppule mbokk mbokkam nee na mbokk mën naa raw ay mbokkam wante bu àndut ak ay mbokkam aw doxinam du rafet kon yooyu nag di yu am solo yoo xam ne buñ ko fullaalee daal ko fexe ba dindin woow donte la bañ koy def fekkewuñ ko nu xam ne lii kat xam-xama ko moom kenn moomu ko ñu jël ko jariñoo ko fexe ba ñépp di ko jariñoo ba nit ku bindati ca boo ñëwee fekk jiim ñu def ñetti tomb wala nañ ko ca màndargaale doo ko nekk naan ki xëy na nja la bëggoon a wax walla ca la bëggoon a wax kon ci gàttal ñu ngi leen di jégalu ci guddaay bi lépp loo xam ne nii nag rëcc rëcc la ci ñu ngi leen ci jéggalu bu baax a baax di leen ñaan itam ngeen jéggal na ko asalaamaaleykum di sant nag bu baax a baax kuréel bii nga xam ne mooy taxawe mbir yi te di ñaan itam ñi nga xam ne ñoo nekk fenn fu nekk it ñuy taxawe lu mel ni buñ ko defee dina am solo lool ci luy dundal démb ngir mën a xam tey ak ëllëg naka lañ koy faggoo jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi sëriñ bi euh, ci turu muassasatul wafa'i bi huquqil iman ñu ngi lay delloo ak cant tey fedd li ñaan rek wax dëgg yàlla waxtaan wi tey jii nii fàttali nga ñi fàttali fàtte woon xamal nga tamit ñi xamul woon dafa mel ne ci biir waxtaan wi ci njalbeen kenn ku nekk ci ñun fa toog da ko faa fekk jox ko ab bind bu bees ci ak taalibeem ci comportement ci ni war a doxale te loolu feeña ci jotaay bu baax a baax yemuñu ci loolu waaye li nga ci yokk muy lii nga ñu xamal ci lii ñu nam te war koo fonk war koo bañ a sàggane ba mu bañ a réer yaakaar naa ne buñ fi jógee kenn ku nekk da nga xoolaat saw doxalin ci wàllu boobu kon nag yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla may ak topp xam naa ne dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Moustapha Diop mu indi ay taxaw seetlu rek ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee ñu fàttali rek ne bu subaa incha allah sëriñ Mouhamadou Moustapha Diop mii. moo fas yéene seq ak ñun jotaay bi fas yéene waxtaane naka la ñuy waajale suba maanaam naka la ñuy waajale ëllëg kenn ku nekk li nekk sa kanam te muy dee nan nga koy waajale kon loolu si Moussa Diop fas yéene waxtaane suba incha allah ñu jox kàddu gi Serigne Moussa Diop

asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balwaq jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ci béréb bi nga ñëw tey wax fi wax ji nga xam ne moom lañu fi dégg ñëpp muy lu jëm ci wàllu tarbiya ci yoonu murid mu mel ne kon dégg daal moo di sëriñ Touba détaillé na maanaam tas na lépp lu jëm ci wàllu yar naka lañuy ñuy defare tas na ko ci wàllu jàngal ko li nga xam ne mooy diine ak alxuraan tas na ko ci wàllu fexe ba ñi mu nekkaloon doon ñoo xam ne dañuy roy ci moom day def ñuy gis muy wax ñuy dégg mu di leen woo ay jataay di tomb ñuy jàng ka dégg kon loolu tasaare la bu mat la ci wàllu tërbiya ba dégg nañ loolu ci sa wax bu baax nga xam ne ñi nga xam ne ñooy mënees naa wax ne bekkiiti Serigne Touba ñi jamono wonte woon ak moom ñi doon di taalubee ki doomam royteef lañ sax ci roy gu ñu roy ci Serigne Touba dana feeñ ci seeni wax di feeñ ci seenub jataay di feeñ ci seenub ragal yàlla di feeñ ci seenub dëddu àdduna kon loolu yar la boo xam ne Serigne bi defoon na ko ci ñoom loola nag moo sax di wéy ba ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw bi itam yar boobee lañu amee woon ba gis nañu ne képp koo xam ne génn na ci daaray tarbiya rek du yem ak koo xam ne mësuta jaar ci tarbiya mënta nekk comme niñ koy waxee rek te loolu bala nga koo xam da génn wala nga nekk ci yeneen jataay yoo xam ne bokkut ak jataay yi nga miinoon boo gisee ñi nga xam ne ñooy nitu àdduna di waajal ab armée wala mbooloo ngir bëgg bu ëllëgee ngir bëgg bu ëllëgee Euh, bépp jafe-jafe àdduna bu am rek ñu mën a jànkonteeg moom loolu moo taxoon sëriñ bi waajal taalibe yi ci yar leen xamal leen diine xamal leen àdduna ba jafe-jafe yu mën a am ci àdduna ñu mën a jànkonteeg moom ba duñu roy ku ñu wërta roy duñu ànd ak ku ñu wërta àndal kon loolu di mbir mu am solo mu mel ne itam sëriñ bi daana yare ci ay wax yoo xam ne day woote di wax ak nit ñi ay tomb bokk na ci ay xista yuñ ko nettalil mu wasa wax ne jamono ngi ñëw joo xam ne day yett dana yomb waaye yett dana jafe te bi ci njëkk nee na jamono ngi ñëw joo xam ne xam-xam dana yomb waaye jëfe ko ak wax ko dana jafe ñaareel bi nee na jamono ngi ñëw joo xam ne wut dana yomb am te ticc loolu mooy yetti ticc yi nga xam ne nee ñu tomboon na ko ne yetti ticc yi de dana am ca kanam tuuti beneen ticc bi ci des nee na jamono ngi ñëw joo xam ne jigéen ñi danañ bari lool waaye sëy te ticc kon ticc yooyu yooyu yépp am na ak tomb yu dul jeex yoo xam ne noonu la doon waxeeg nit ñi ba ñu xam yoon wi ñuy jaar àdduna bokk na ci yar gu mu yaroon taalibe yi taalibe yi yar ci tu tànk yi muy fexe ba duñu roy aaday jàmbur mag ñi dañu daan bañ koo xam ne yaa ngi waxe baati tubaab bàyyi fi wolof bi nga eh, nam mag ñi dañu daan bañ koo xam ne yaa ngi sol pantalon tuba tubaab lañ ko daan wax ngir bañ nga roy jikko ya ak melo ya ndax loola du sa wàll mag nañ mag ñi daanañu aaye baat yoo xam ne yaa ngi koy wax te nampoogu muy ay tubaab wala yeneen yoo xam ne yaa ngi koy jaxaseeg làkk wi nga xam ne moom nga dégg kon loolu bu ñu seetloo muy yarin woo xam ne wu mucc ayib la te ni ko ñépp xamee rek yar xeet wu mu amul rekk ak lu ñu am am àdduna ak alal doxin wa du mën a rafet bis bu set ñuy gis lu leen metti gis nañu ne ñàkk yar tax na nit ki du mën a muñ boo demee ci yenn réew yi dangay gis koo xam ne ñàkk a mën a muñ moo tax mu wëlbatiku rey boppam wala mu rey ak njabootam ci bu amee lu ko naqari sëriñ bi nag daa jàngale muñ ak dëdd àdduna ba tax na lu la mën a naqari itam nga wéer ko ci kanam yàlla subhaanahu wa seetlu nañu itam ci say wax maanaam poète niti diine yi fi nekkoon ku ci mel ne sëriñ Moussa ku ci mel ne Serigne mbay Jaxate ak ñeneen ñoo xam ne ci wàll googu lañu daan yëngu gis nañu ni ñu daan dundale làkk wolof gis nañu ni ñu daan jàngalee diine ci woy ya ñuy woy ci wolof taalifi sëñ bay jaxate loo soxla ci fiqh mën nga ko cee am loo soxla ci tasawuf mën nga ko cee am loo soxla ci xam àdduna mën nga ko cee am loo xam ne ci loo soxla ci njàmbaar ak jom mën nga koo am ci woyu sëñ bay jaxate ba tax na loolu rek bibliothèque la bu mag boo xam ne waruñoo sàggan mu réer kon ci gàttal liñ bëgg a wax rek moo di sëriñ bi bépp tarbiya boo xam ne lislaam indi na ko Serigne Touba andi na ko ci détaillé ba mu gën a yaatoo seetlu nañ ko ci bu baax ci Nahju Qadaa'il Haaj bi nga xam ne yaa ngi ko doon wax ay nit ci sëñ bi jàngale yar su ko defee kon li nga xam ne moo yàqu-yàqu jamono ji nga xam ne tudd nga ko léegi muy lu jëm ci wàllu internet dañuy xam ne rek ba àdduna sosoo ba léegi lu baax ak lu bon ñoo mas di ànd sunu maam Adama alayhi salaam mook Hawa yàlla daf leen boole woon waaye jël seytaane teg ca wet ga ba seytaane yàqal leen la leen yàqal boo ñëwee ci yonent yi kenn ku ne suuf sa nga doon wootee wala réew ma nga nekkoon ñee dañ laa gëm ñii gëmuñu la ngay defar ñii di yàq niki noonu la boo ñëwee ci sunu jamono itam nga gis ne mag ñi fi doon woote ña leen doon yàqal ña nga ca wet ga moo tax ñu doon xeexal ñoom ngir bàyyi fa lépp lañ am jàpp ci li nga xam ne moom lañu am kon nu bu jamono doxee ba internet yaatu ëmb lu baree bari ci ay njariñ ëmb lu bare bari ci ay lor nun nag nooy xam ni nii doxe kon su boobaa xam ne yàq moom mosu fee jóg te du fi jóg ba mukk ba bis penc ba nit ñay layoo seytaane day taxaw di layoog nit ñi de ñépp kon loola mooy wane ne yàq gi moom du fi jóg nun kay nooy sàkk yoon woo xam ne ci leen mën a jaar ba mucc ci yàq googu la internet bi li ci nekk ci ay njariñ bari na lool ki noonu la yàq gi bari na ndax sit boo ubbi wala page boo ubbi rek danañ la signaler ay yëf yoo xam ne bokkut ak yow la nga soxla woon waaye yow yoway xam la nga la tax a jóg nga sàkku ko ca bàyyi fa la nga xam ne moo ci bokkul kon noonu rek lañ koy mën a moytoo waaye ba abadan li yàq mi ngi fiy nekk ak ñun kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wu rafet wi di rafet lu itam sa taxawaay ci yëngu yi ngay def bitim réew xam nañ ko yàgg nga noo fekk New York gis nañu itam taxawaay bi nga taxaw ci wàllu xale yi américains yi nekk foofee am na ci mbooloo ab groupe boo xam ne moom mii moo leen indi fii ci Sénégal daaw jóge ci Chicago googu nga xam ne moom lay wax jàngal leen diine jàngal leen kan mooy Serigne Touba ba ñu jël mbind Serigne Touba yi def ko ci anglais yóbbu ko ci la bibliothèque yooyu muy wax moom mii am nañ ci ak moom waxtaan. kon ñu ngi koy sant bu baax ci liggéey boobu nga xam ne mi ngi koy defal diine di ko defal yoon wi dina ko defal nu itam kon fii rek la ñuy gàttale ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di leen jox daj jox dax dox daj suba jam jàmm incha allah ci sunu thème bi ñuy tuddee al isti'dadu li yawmi rahil muy préparer nag waa waajal dee ak bis pénc incha kon foofu la ñuy taxawee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Moustapha Diop mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ci weer wu tedd wii di ñaan sunu borom nangul na sunu jaamu yàlla yi xam naa bala noo ñëw ci laaj rek ñuy fàttali mbokk yi bu baax nii rajo yi koy jàllale Darou Moukhty FM danañ ko jàllale ci 14 heures Dunya danañ ko jàllale 10 heures 30 jàllale 15 heures dañ cee am ak changé. waaw 10 heures waaw 10 heures trent ak 0 heure Touba Mbacké FM dinañ ko jàllale 14 heures ak 22 heures Diso danañ ko jàllale 5 heures ak 1 heure Sud FM dana ko jàllale 16 heures Lamp Fall FM dana ko jàllale 1 heure et demie Walfadjri léegi nee na samedi la koy mën a jàllale li tàmbalee 10 heures ba 5 heures du matin Walfadjri benn bisu samedi boobu la ko jox li tàmbalee 10 heures ba 5 heures kon ñu jox Serigne Mouhamad Mbacké mu am ci ay jàngat ci waxtaan bi nga xamante ni Serigne bi def na ko ñu soog a ñëw ci laaj yi laaj yi mel na ni bari na lool kon Serigne bi bismillah bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi allazina istafa mbokk yu tedd yi gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bu tedd bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen dokkeel ci weru tedd wi di sant bu baax a baax sëriñ Seexuna ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne defal nañu ko tey muy muy tomb bu am solo boo xam ne solo si mu ngi feeñ rek ci ne aw aw taalibe am mbooloom taalibe ñëwoon nañ ci Seexul Xadim sàkku ci moom mu defal leen ab téere buy wax ci lii nga xam ne moom la sëriñ bi doon def te mu taalifal leen naxaju xadda alxaaj bi nga xam ne tey lu bari ci waxtaan wi feeñ na ci ndax téere la boo xam ne maanaam teb la boo xam ne képp koo xam ne euh, nekk na ci yow da nga doon nit koo xam ne nit kuy jariñ fa nga nekk ngay doon waaye doo ko yàq waxtaan wi nag sëriñ bi dafa mel ne daf ko def ñaari xaaj ndax al adab dafa tekki xalaat ak mbindum ay nit ñoo xam ne mu ñu muy li ñuy wax littérature moom la maanaam moom la mujje beneen xaaj bi ci des nga xam ne mooy mooy li ñuy jëfee maanaam mooy maanaam yarin wi te loolu sëriñ Touba tënk ko ci naaju wax ne ñett rek la mooy yërëm ñi nga xam ne féete nañ la ndaw ak fonk ñële féet ak mag ak képp ku yem ak yow nga maanaam képp ku yem ak yow ci at nga def ko na sa bopp nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ci boppam moom moo njëkk wax ne rab yi fa ahsana ta'dibi sama borom moo ma yar te yar ma yarin wu rafet alquran itam doon wàcc di yar ñi nga xam ne ñoom ñooy saxaaba yi nga xam ne suñu roykaay lañu ndax ku jàng suratul xujuraat da nga gis ne yar saxaaba yi ak jullit ñépp moo ko taxoon a jóg la ko dalee ci la waraloon saaru wàcc wala lañu wax ne bokk na ci la tax saaru wàcc ay nit ñu toogoon ci kanamu yonent bi di yëkkate seen kaddu ba alquran wàcc naan yaa ayyuhal lazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi nga xam ne saaru yi boo ko toppee ba mu jeex mooy li Sëriñ Tuubaa wax rek mooy diggante nit ki ak boroomam dana ci feeñ diggante nit ki ak boppam ak diggante nit ki ak ay moroomam loolu jàngat nañ ko ci waxtaan wi mu mel ni duñu mën a dugg ci eh, xëy na benn benn yi ndax waxtu wi dafa xat waaye bokk nañ liñ jàng ci eh, ci waxtaan wi mooy teggin eh, yar bi nga xam ne dafay am ci nit waxuma sax nit waaye maanaam maanaam bàyyi may sax maanaam ab kalbu bu ñu bu ñu yar li tax lu mu jàpp mu mu dagana lekk te xaj bu ñu yarut doo ko man loolu foog naa teg maanaam yar ba nekk ci moom moom moo ko waral feeñ na ci waxtaan wi li sëriñ bi wax ne maanaam pédagogie bi nga xam ne am na ci yar sëriñ Touba euh, wax ko moo di ne ab yar jarut muy mu ñagas jarut muy ñagas euh, feeñ na ci waxtaan wi itam ne dëgg la xale lañuy yar waaye teggin moom mag ak ndaw ñépp a ko yittewoo ñépp a koy tëwoo ndax xëy na ndaw moom dafay ñëw mel ne ban bu tooy rek boo xam ne loo ca yow yaa cay seet la ca bëgg nga nga def ko ci waaye terewul mag itam danañ ko yar ndax wolof yi danañ di wax na jig ko ak borom ba pax waaye mel na ne li sëñ bi doon def muy tas tasxiixul mafahim yooyu nga xam ne xaati ala mën nañ koo boole ci yooyu ndax ab bàyyi ma sax mën nañ koo jëlee ci jikko jëm amoon ci moom maanaam yar ko ba ba mu doon ba mu ba muy dégg ndigal ak di bàyyi tere kon eh, yar foog naa du weesu maanaam du weesu ci kenn tomb bu ci am solo muy eh, nee na mooy wàcc sa bopp wàcc sa bopp ak toroxlu loolu am na boroom xam-xam bu ne woon nit ñi li tax ku ma gis jàpp na yaa ma gën mun a ñett rek lañ koo xam ne dafa maa féet ak mag ak koo xam ne man maa ko féet mag ak ku ma tolloolu at mu ne koo xam ne moo ma féet ak mag damay jàpp ne yaa ma gën ndax dama damay xam ne yaa ma damay jàpp ne yaa ma njëkk ci lu baax bu ma la féete ak mag damay jàpp ne yaa ma gën ndax maa la njëkk ci lu bon mu ne su ma yem ak yow ci at itam li sax ma jàpp ne yaa ma gën mooy sama bopp laa gën a xam ci yow li ma xam ci sama bopp ci lu ñaaw xaw ci yow kon wàcc sa bopp ci kanamu nit ñépp foog naa ne moom mooy moom mooy cosaan li mooy li gën a dëgër ci euh, ci yarub sëñ bi wax na fi yar maanaam al adabu mal waqt ak euh, yu baree bari rek tekkiin ak xam-xam nga xam ne bi muy door waxoon na solo si nga xam ne dëkk bi am na ko ci yaru murid te loolu feeñ ci la sëñ Fall waxoon ne boroom daaru daf ñoo yar ba na nër mu jàngal ñu bañ bañu na ar muy xam-xam ak teggin ñaar yooyu ñoom ñooy ànd kon ak li nga beneen benn fànn ba ci mooy mooy adab bi nga xam ne mooy littérature te mu wax ci yu bëree bëri yoo xam ne ñu bari xamuñu ko woon euh, ku xamoon it mel na ne jàngat nga ci leneen lu bees kon pour pour ma bañ a guddal daanaka mën naa yem foofu am na yeneen tomb yu ñu bëggoon a wax sa waaye mën nañu yem foofu rek ndax waxtu wi xam na ñu ngi sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Mohamed Mbacke ci. njàngat bu am solo bi nga ñu indil ci waxtaan bi nga xamante ni Serigne Cheikhouna defal nañu ko ci turu muassasatul Wafa kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax tey wax ni mbokk yi fi jataay lii xaj na ku ko fàtte woon la su fekkee ni ngi ci jataay bi mu ñëw jël ko sëriñ bi kon waxtaan wi bàyyi bu ñu ko bàyyi xel tax na laaj yi bari na mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi dafay laaj mu ni bindiinu wolof wi nga wax ku ko bëgg a xam nan lay def ba man koo xam waaw ñu ngi am mbégte lool ci laaj yi li mu rote rek dafay tegtale itte woogu nit ñi itte woo mbiram waaye daanaka laaj yi ni lim bi toll eh, laaj yi toll ni ndax xëy na kayit yi moo limu waaye daanaka benn laaj bi rek la bindin woowu ngir tasaare ko jóg nañ ci taxaw nañ ci itam insha allahu man mii mën na maa jóg dikk fi ay jataay yoo xam ne buñ amee lenn kendal yaakaar naa ne dina mën a tas la ca di la ca des nag tàmm lay doon ak làggi ca ndax bindin bi ñu ngi ko tasaaree woon ci atum 2002 bañ koy def it ba tey ci dajale woon nañ fa mbooleem inspecteur yi yi jàng yi saytu njàngum arab ca jamono yooyu ñu def fa ñetti fan bañ fa jógee mën nañoo wax ne ndam la ca amaat ci daara la jóge ndax ñun ña fa toogaloon daara ñoo koy saytu ba génn ci ab liifantu mu di téere boo xam ne ndaw mën na caa fere iji ndax bu dee mag mu fere iji moom buñ toogee ak moom buñ ko ko xamalee ñaari fan ñetti fan gën gaa bari buñ ci defee pastéef mën na mën nañ koo xam ñun nag am nañ ko am na téere su gàtt su ma ci defar soo xam ne dinaa ko ak waa kuréel bi yónnee leen ko incha allah ci internet ñu jot ko bu ñu xoolaatee muy lu sox lu soxal nit ñi ñu xool naka lañuy def ba mën a def daje donte la ak um si lay doon mu di ngoon wala suba wala ak takkusaan ñu toog yaakaar naa buñ ci laabilantee rek loola dina mën a tax allah man nag li tax ma adopté ko mooy ginnaaw yooyu yëpp ma nga ca donte la bañ koy def am naa ca sax ay seetlu xëy nag waaye ku fi bëggee toogaat di sos leneen bu boobaa doo xam fan ngay jëm te liggéey ngi taxaw boo xam ne war nañ koo def te lañ ñu dénkoon ci xikma rek loolu lañ lool lañ ci war a jëfandikoo moo di al xikmatu daalatul mu'min aynama wajadaha axadaha fu ñu ko fekk rek nañ ko jël te daal di jariñoo jërëjëf kon laaj boobu leer na ci mbokk mi ko doon laaj kittam mu ni bi mu dégloo sa waxtaan dafa dégg ci biir waxtaan wi regal bi nga wax maanaam mel ni waxande wa gaal ga mu ni fan euh, la jàdde lu tax xarma maanaam maanaam dafa bëggoon daal foofu ñu man koo indi ay leeral ba mu am ci xam ne baax ci baat yooyu nga doon wax nga xamante ni baat bi ko tàmbali ak ni mu koy daaneele ni nga ko doon leerale léegi. waaw loolu xam naa dina xat ci jataay bi ndax xam nga lii ñoom ñoo góorgóorlu ba bind ko ci règle yi am na fi ndax làkkin wi donte la binduñ koy it am na noo xam ne boo ko waxee ñu ne la dëng nag euh, dama lay jox rek benn baat bépp baat boo xam ne toftal baat la ja la doo mënoo fexe ba teg ab article mënoo jiital mbootu ci ci kanam baat baat boo xam ne ja lu mel ni jaan ja bépp baat boo xam ne boo ko waxee ja nga cay teg mënoo ko mënoo koo placer article ci li ko jiitu masalan xaal ba ab xaal ngay wax bu dee bu nee jaan ja jenn jaan ngay mën a wax wala jenn nangam waaye aj nangam moom kenn mos kon du ko dégg ci wolof loolu it ay règle la yoo xam ne mi ngi fi ñu tëral ko saa buñ jataay yi gën a yaatu danañ ko ci gën a tas bu baax a baax jërëjëf kon loolu leer na ci mbokk mi ko doon leerlu kiitam mu ni dafa bëggoon rek nga jox ko ak leeral ci li teqale diggante ab yar ak i teggin yar ak teggin mu ni lan mooy teqale diggante yar ak teggin diggante yar ak teggin daanaka benn la rek ak tarbiya wal adab eh, yar eh, dañ koy jël sax jël jox ko turu lu ñuy dóore eh, waaye meññet mi ñuy am ci yar buñ ca noppee loole mooy tudd ay teggin jërëjëf kon loolu leer na ci mbokk mi ko doon dégg kitam day laaj ñaari xaraf wolof yi mottali abajada fanweer yan la muy laaj yan xeetu maska wolof moo am waaw fanweer yi mottali duñ ne li mottali dañ naan ana yan ñoo di arafam ndax am na fukki araf ak juróom benn yu mu bokkulee ak arab yoo xam ne ñoo bokk nuñ koy binde waaye am na juróomi arafam yoo xam ne wolof rek la jagoo lu mel ni pa boo doon bind paaka wala pàkk amut mënoo jël benn araf rek teg ko fa muy pa walla ca lu mel ni caabi wala ŋa lu mel ni ŋaam wala ña lu mel ni ñam wala ga lu mel ni gaal juróomi araf yooyu bokklewu ko ak arab nga teg ci nag juróom fukk ak juróom benn yu mbokkuleeg arab muy ñaar fukk ak benn nga jël yeneen juróom-ñeenti araf yoo xam ne araf yooyu ay araf lañu leen di tudde waaye yu ñu toggale lay doon lu mel ni nda nga xam ne nuun ngay jël ak boole koog daal wala nja nga xam ne nuun ngay jël boole koog jiim wala mba nga xam ne miim ngay jël boole ko ak mbàkke ak mba muy mba lu mel ni mbakke boo ko doon bind masalan kon juróom-ñeent ñaar fukki ak benn ay benn benn la juróom-ñeent araf yu mu toggale la kon loolu mooy abaja urufu ijaa yi ci luga wolof jërëjëf loolu leer na kitam day laaj mu ne ndax waxin wolof am na peese ci wàllu woy comme ni ko arab amee ak français maanaam woy ci arab ndax am na peese wëzn boo xamante ni dangay woy bi day tax mu am mu am misaan bu baax a baax loolu am na misaan waaye misaan bi am yépp saa boo demee da nga ko fekk yi ci ëpp boo demee danga ko fekk ci arab euh, mooy li wax léegi dafa am jeexital ci wayinu arab dafa am bari lool jeexital ci wayin wolof même way yi nga xam ne sax du way diine waaye way yeneen la boo demee boo jëlee misaan ba boo ko peesee di nga gis ne am na baxa bu mu tollool ci arab waaw mu ni laaju ñaaree la mu ni lu mel ni kasak ak taasu ak taaxuraan ak yu demee noonu nan la ñuy fexe ba dundalaat ko ci anam bu rafet comme nii ñu koy dundale nga xamante ni bokkut ak bi sharia ndax mën nañ koo indiwaat ci anam bu rafet dundalaat kaset ak taasu ak taaxuraan ak yooyu waaw yëpp mën nañ koo dundalaat waaye nañ koy dundale itam mooy eh, di daje di gindikoo rek ndax du ni loolu kenn du ko bañ waaye li am seen soxna defoon ñu ne ku mën a bind nangam mu ne man mu jóg di ko bind ñu naan déet déet mu mu bind ba noppi noppi taxaw daan li ma bind lépp nag mën naa def waaye lu fi waaye dindi da nga fi teg leneen suñ doon daje rek loolu lépp danañ mën a mànkoo ci mën a te dara insha Allah jërëjëf kii nag moom laaj bi mu laaj man itteel na ma lool mu ni kaamil bi nga xam ni kaamil bi nga xam ni maanaam tafsir nañ ko ci alxuraan maanaam ku ko bëggoon na def maanaam kaamil yi nga xam ne dañ koo tafsir ci ci wolof xañ na xam naa loolu la ci jublu man araada nusxata tafsir kayfa yafal waaw kaamil bi ñu firi tafsir ko ci alxuraan mu ne ku ko bëggoon nan lay def waaye man nag la ma ca doon laaj mooy euh, boole yi ci yi ci wolof yi di def ci biir alxuraan boole yi comme ni nga ko doon tuddee ni léegi am na ci loo ci doon foofu itam man sax doon nag tuuti waaw kaamil bi ñu ngi ciy am yaakaar di ñaan ñu dolli ci ñaan jamiyatu daawa muy mbokk libyen yi wax nañ ne danañ ko euh, mool def ci lu takk loo xam ne bu génnee it dañ koy séddale fépp fu ñu koy ittewoo te buñ koy joxe it majjaanan lay doon incha allah xanaa ñu ñaan di sàkku rek ngeen def ci ñaan liggéey boobu mën a àgg sotteeg jàmm incha allah te sumb nañ ko fi mu nekk nii li ci des it xam naa bareetul noonu sab yàlla. waaw boole yi am ci biir boobu it ba tey boole yi am na waaye dangay fekk def ko ci ay kayit yu yàgg nga xam na ay manuscrits lay doon. yoo xam ne dencin wa xëy na léeg-léeg mu dem bay réer yooyu it bu ñu ko amoon bind ko ci bindinu wolofu leer ci loo xam ne ñëpp maase nañ ci su boobaa dina gën a mën a sàmm loola te loolu it daf daan dimbale nit ñi ci ginnaaw comme dégguñu arab ñuy mën a xam baat bi naka lañ koy bindee kon loola it waaye xam-xamu boppam la boo xam ne bu daan sàmm alxuraan la bu ñu war a sàmm la it conserver ko kon bu fekkee bindin wi tas na wala ñu jox ko ci loolu it mën na koo gën yaatal bu baax a baax. jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni déglu na waxtaan wi rafetlu ko lool rawatina ci wàllu teggiin mu ne nag teggiin yi léegi nga xamante ni daal daanaka ñu bëree bëri joxatuñ ko seen moroom mu ne nan la ni mën a fexe ba delloosiwaat ko ba kenn ku nekk jox sa moroom teggiin ya ca war. waaw loolu moom dañuy dellu ci alxuraan rek. laa tukallaf illa nafsak li ñu yàlla wax na kenn ku nekk fexe ba sasoo boppam bu kenn ku nekk sasoo boppam baaxal ko rek teggin yi dana delluwaat fa mu nekkoon te buñ tënkoo ci li ñu sëriñ bi digal te moo di am ay teggin di ko jëflanteeg ñépp da caa boole sax doonte la ña ngi koy jëflanteel amuñu ko soo ko defee bu yàggee xëy na kooka dana ca jànge su ko ñépp defee rek na ci kenn ku nekk jël acte jël ci itam euh, pas-pas ak dogal ci boppam bu wér suñ ko defee rek te bañ a doon li eh, kenn góor doon wax daa am benn bis ñu ne Sénégal lu rëy dana fi xew bu suba mu ne ma ah doom dara du fi xew de ma ne ko ah mu ne ma ku ne ngay saar seen rajo dem toog ci kanamu télévision di xool ba xam kan la mbir may dal <laughs> teggi lii na kenn ku nekk tàmbalee ko ci boppam. la di rëcc rëcc ma ba ko la nga xam ne ay mat-mat la ma yokk ko suñ ko defee rek eh, teggin dana dellusiwaat walla boog dana gën a sax suufatu ndax jógu fi. jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu loo waxtaan wi lool daf doon leerlu mu ne ndax gis lu bon saafara ko nu mu def ak teggin ndax loolu maanaam dàqonte na ay teggin wala déet. Eh, gis lu bon saafara ko loolu. xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen tax a jóg ñu al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar waaye nag ci dindi safaan ak e, tere ko dafa am noo xam ne bés ko ni defee it lu doon lu ne dafa am aw yoon gis lu bon nga saafara ko moom ci teggin la bokk waaye nag na koy saafara it ci ay teggin la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na yahud bu daan ñëw di ko xëppal mbalit ci buntu néegam di ko ko xëppal ba am benn bés gisu ko mu toog ñaari fan gisu ko toog ñetti fan gisu ko mu laaj te ñu ne ko dafa dafa wopp mu ànd ak ay nit ne nu koy seeti dikk laaj ñu ne ko mu ci biir ñu ñëw wax ko ko mu ne ah lu mu fiy wut yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah man kat dafa danga ma doon dañ ne ma sa waaji te ma gis la nga daan def gisatuma ko fan yi moo tax ma ñëw di la seet si ba xam lu la gaar loolu ko taxatu kon dindi gi lu bon farata la dañ ko war a def ay teggin la itam waaye rek teggin yañ koy defee itam dañ koo war a sàmmante bu baax a baax ndax li benn waaye waxoon rek dafa ñëw fekk ko mu def njombe mu di ko xas tàngal lool mu ne ko teeyal ndax yow mii baaxoo ba àgg ci Muusa man itam li ma yées yées yéesuma Firawna te yàlla dana ko woon waxulaa la fu xawlan layyinan kon wax ma wax ju nooy rek njàmm na tey waaye li ngay wax moom taxaw ci jërëjëf kii boobu nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi lool di la sant di la gërëm day laaj lan mooy ni nit ki akum réewam maanaam nit ki yan teggin la nit ki war a dunde ci réewam teggin yi war a nit nit ki war a dunde ci am réew loolu mooy teggini nit ki ci boppam ndax nit ki bu baaxee ay benn benn mooy dajaloo nekk ay mbooloo di am réew teggin yi ko war ci boppam bu ko ñëpp tegginoo rek bu ko defee mooy tax réew mi dox kon lu am lu ñuy beddi naan ay teggin ak mu réew teggin ak nangam waaye na tegginu ci boppam seet digganteem ak keneen seet digganteem ak boppam seet digganteem ak yàllaam ñett ñooñu rek ñoo fi nekk su ko defee kon réew mi bu ñëpp dajee day duggaale ci biir. ci itam daf doon laaj laaj bu am solo mu ne ginnaaw bi mu rafet rafetloo waxtaan wi day laaj lan moo tax làngu olof amul mbind mu ni ginnaaw loolu ndax mënees na ko wutal mbind moo xamante ni moom ci lañ koy bindee nga xamante ni mbind mu wér waaw yàqu boppam boo xam ne rek ci lañ koy bind. waaw li tax. amul amul mbind mooy li ëpp ci eh, làkki Afrique yi amuñu mbind ndax dañ ko ittewoo ndax eh, sonn nañ coono bu leen ko jox ndax biñ demee ba di ko war a soxla ci la làkku arab ñëw ñu jël ko doonte la maasewuñ ci di ci bind seeni làkk biñ toogee tuuti colonisateur bi ñëw na indaale caractère latin caractère boobu ñu di ko ci bind kon dootut amatuñ itte wala farlu di dem di wuti yeneen araf donte la ci réew mi sax am na ci ñu gëstu ba génneel ko ay araf waaye nag loolu it meneen mbir lay doonaat moo xam ne dafay metti ginnaaw arafi alxuraan yi moo gën a jege ak suñu diine te lu ci te buñ ko dee jàng mooy gën a maase def yooyu yaakaar naa ne mooy gën a woyof ndax am na loo xam ne ku ko tàmbali it fa muy àgge ji eh, li nga ci waroon a liggéeyaat lépp dafay doon lu nasax loo xam ne lu naax lay doon te li fi nekk warees na cee mën a liggéey fexe daal ba mànkale ko lu ci manqué ñu mottali ko lu ci lu luñ ci lu lu lu ci des ñu mën ko cee dolli lépp lu ci ëpp wala luñ ci war a dindi it ñu dindi ko ci loolu daal defe naa ne mooy liñ ci war a gën a ittewoo di ko gën a itam soññee jombul xam naa li ci des ci waxtu yu bariwut ba tax na dañuy njëkkante moom rekk laaj bi ñu laaj ko kii mu ni day laaj loolu ci teggin la wala ak taalibe fan la ci fan lañ ko ci jàngate ci ñaar yooyu ci ak teggin wala ak taalibe takk sa photo sëriñ euh, bu fekkente ne Eh, takk photo sëriñ la eh, man de duma ko def eh, te it duma ko digle di ko def am maa jëmmi luy ab àtteem ci ay teggin moom moom mu ko takk la tax mu takk ko xëy na dana am bu bu bu demee ci ki ko ko takkloo dina ko leeral lan mooy teggini loolu waaye loolu moom sama gëstu da cee àggagut <laughs> ok jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax dafa mel ni yeneen